ak ñi nga xam ne boroom gëneel la ñi ñëpp ay boroom gëneel la kon nag loolu lu am solo la al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu ñëw hadith numéro trois cent cinquante-cinq mu ne wa an Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rifa sharafa kabiirina hadiisun sahiih rawaahu abu daawuud wa tirmidhi rahmatullahi alayhimaa wa qaala tirmidhi rahimahullahu hadiisun hasanun sahiih wa fii riwaayati abi daawuud haqqa kabiirina kon al-imaamu al-haafidu an-nawawiyu rahimahullahu ta'aala moo ndil ñu fii beneen xadiis boo xamante ne ba léegi di wax li nga xamante ne ci buntu bi màggal koo xamante ne nii boroom bi moom moo ko màggal waaw màggal ku boroom bi màggal màggal boroom xam-xam yi ak ñi nga xamante ne di borom bi tabaaraka wa taala moo leen yëkkati ngir reconnaître leen li nga xamante ne nii moom la leen borom bi tabaaraka wa taala daal di defal kon nag mu ne al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne waan Amr ibn Shu'ayb waaw mu ne hadith bii mu ngi koy jëlee ci Amr ibn Shu'ayb muy Amr di doomi Shu'ayb an abiihi mu jëlee ko ci baay dinañ ci ñëwaat léegi mooy ñan an jaddihi mu jëlee ko ci maamam radiyallahu anhum annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne de yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ah, mu ne nee na minna bokkul ci ñun allah allah allah yonent bi alayhi salaatu ne bokkul ci ñun de dàq na waaw bokkul ci ñun man ka nga xam ne lam yarham saghirana moom du yërëm ñi nga xamante ne nii mooy suñu xale yi suñu ndaw ñi waaw ñi féete suuf ci ñun amul benn yërmande bu mu leen di amal ñoo kooku bokkul ci ñun allahu akbar waaw wa ya'rifata muy reconnaître sharafa kabirina teraanga gi borom bi defal suñu mag ñi allah mu ne lii xadiisun xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la de waaw mu ne rawaa saxiihu kabiir xadiisun saxiih bu wér la rawaahu soloo na Abu Daawud al imaam Abu Daawud as-Sijistaani wa Tirmidi ak imaamu Tirmidi ak al imaamu wa qaala Tirmidi rahmatullahi alayhi mu ne imaamu Tirmidi moom bi mu ko solowee dane xadiisun xasanun saxiih xadiis la bu wér bu baax bu wér léegi mu ne wa fii riwaay abi Daawud mu ne nag boo demee ci riwaay bi nga xam ne imaam Abu Daawud ci la solo xadiis bi foofu dafa place e, e, yaarifa sharafa kabirina dane xaqa aqu bokkul ci ñun ki nga xam ne xàmmeewul du ràññee te du reconnaître aqu suñu mag ñi kon nag al loolu e, la imaamu Nawawi wax léegi nag nan la ko al imaamu Abu Daawud est ñoom ñaar kese ñoo ko solo d'abord ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad rahmatullah alayhi moo leen di ñoom ñaar al imaam Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima Abu Dawud mu indi ci awalu kitaabil adab mooy biñ nekkoon téere biñ newoon. baabun fi rahma buntu bi nga xam ne mooy wax yërmande allah ah yërmande jaami jaami di yërëm jaamu yàlla yëpp nit mbindeefu yàlla yi. ak euh, bàyyi ma yëpp lépp yërëm loolu lépp da cee war a daw kon mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa ibn Sarh imaam Abu Dawud mu ne nettal na Abu Bakr ibn Abi Shayba waxoon na la tuutee des mu bokk ci juróom-ñetti euh, boroom xam-xam yi nga xamante ne juróom-ñeent yi nga xamante ne ñoom ñooy sëriñu kutubu sitta tuut mu bokk ci waaw moom abda Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba rahimahullah al-Wasitiyu sëriñ ñoom imaamul Bukhari ñoom imaam Muslim ak rahmatullah alayhi wa ibnu Sarh ak al imam ibnu Sarh muy Ahmad ibn Amr moom i sëriñu imam Muslim la tamit Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi al-Misri Abu Tahir mooy Abu Tahir imam Muslim yu bëri naa Abu Tahir rahimahullahu ta'ala qaala imam Abu Dawud mooy mu ne ñoom ñaar ñii nee nañu qaala ñu ne haddathana Sufyan ñu ne ki ñu nette mooy Sufyan di Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali Abu Muhammad al-Kufi al-asl waaye al-Makki rahimahullahu ta'ala an ibn Abi Najih moo ko jëlee ci ibn Abi Najih di Abdallah ibn Abi Najih Yasar as-Saqafi al-Makki rahmatullahi alayhi an ibn Amir moo ko jëlee ci ibn Amir di Ubaydillah ibn Amir al-Hijazi rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Amr moo ko jëlee ci Abdallah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim al-Sahmi al-Qurashi radiyallahu ta'ala anhu xam nga ne wa ana Amr ibn Shu'ayb léegi nga ne ana Amr ana Amr ibn Shu'ayb ma ne la loolu mooy riwaay imaam imaam Tirmidhi bi voilà mais imaam ah déet man kat waaye imaam Nawawi da ne wa ana Amr ibn Shu'ayb ba pare yow maa ngi lay déglu ñëw dégguma fi fenn ba ci Abdallah ibn Ah, non kooku mooy imaamu Tirmidhi ah <laughs> rahimahullahu taala mais ni baax na mu ngi mu ngi ñëwaa ah, mu ngi ñëw bul bul bul am dafa yàkkam ko u Tirmidhi moo ko solowee noonu mu ne waaw waaw ah. rawaaw Abu Dawud wa Tirmidhi waaw bu imaamu Tirmidhi càllaleen bi la wax nee ci kaw waaye imaam Abu Dawud nii la ko solowee mu an Abdullah ibn Amr ibn <clears throat> Amir ibn Amr yarwihi qaala ibnu sarh an annabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu koy soloo moom la euh, léegi ibnu sarh nag euh, di abu tahir rahimahullah moom dane an annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana kabirina fa laysa minna nii la ko ënde man lam yarham képp koo xam ne du yërëm saghirana ñi ñu féete suuf suñu gone yi amoo benn yërmande ci ñoom pes dóor kii këdd sànni xët way njaw kaata way dompat topp leen fële jar leen leen sori leen eh, yooyu képp koo xam ne amoo génn yërmande ngir suñu gone yi ah yërëmoo leen waa yaarif te mu reconnaître di xàmmee xaqa kabirina te di ko toppatoo aqu moom la wax mu ne wa fi riwaayat abi da kabirina àqu bi nga xam ne moom la suñu mag ñi am doo leen ko reconnaître doo ko toppatool doo leen ko yow fa laysa minna ko bokkul ci ñun yonente bi alayhi salaam wal iyaazu billah nii la ko al imam Abu Dawud at-Tirmidhi eh, daal di ëddeele ngi nag mu des eh, kii eh, al imam al imaam euh, at-Tirmidhi nan la gon ne nan al imaam at-Tirmidhi rahimahullah mu ngi gon ci abwaabul birri was-sila an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fi rahmatis sibyaan mu ne haddathanaa Abu Bakr Muhammad ibn Abaan muy Abu Bakr eh, muy Muhammad la tuddoon Abu Bakr moo doon dàkkanta la waaye Muhammad moo tax mu ne Abu Bakr Muhammad voilà Abu Bakr Muhammad ibn Abaan la tuddoon Abu Bakr mooy dàkkanta la muy Muhammad ibn Aban ibn Wazir al-Balkhi rahimahullah al-Mustamli Abu Bakr rahimahullahu ta'ala qala haddathana Muhammad ibn Fudayl mu nekk ñu nettal mooy Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi Abu Abdirrahman al-Kufi rahimahullah an Muhammad an Muhammad ibn Ishaq moo ko jëlee ci Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar ibn Khayyar borom siira bi abu bakr ñu ne abu abdillah al-qurashi al-muttalibi al-madani rahimahullahu ta'ala an amr ibn shu'ayb an abiihi mu ngi nii moo ko jëlee ci amr ibn shu'ayb eh, eh, amr ibn shu'ayb ibn muhammad ibn abdillah ibn amr ibn al-as amr ibn shu'ayb an abiihi mu jëlee ko ci baayam mooy amr jëlee ko ci baayam shu'ayb shu'ayb jëlee ko ci maamam jaddihi mooy abdullah ibn amr ibn al-as sahaaba bi radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif sharafa kabirina <coughs> eh? kon nii la ko al imaamu uh, at-Tirmidhi indi li hadis bi dafa am solo mooy lan gis nga bunt bi ñu nekk lëkkaaleen gis nga lii imaamu Nawawi toolu nit ñu sell ñi boo ko bëggee bokk seen riyaab yii nga am lii moom fokk nga lamboo sinon doo ci bokk waaw mooy yërmande yërmande foog nga amal ko ñi nga xam ne yee ñoo la féete suuf mais yow koo ëppale dara foog nga wan ko te gis nga boo ko mënul defal gone yi noonu ngay mel même buñ la falee sax ña nga xam ne yaa leen ëppale pouvoir wala dara wala alal foog nga wan leen ko ñaawee jëmi ci ñoom yeneen ci wàllu saam nag moom lañ la doon wax ci jotaay bee weesu l'islam du négliger kenn force gone yi. xalaatu mag ak xalaatu gone yi lépp seen expérience mag yi lépp la soxla amul kenn ku mu ciy négliger wala ku muy neenal déedéet ñépp la l'islam soxla amul discrimination voilà discrimination positive ak yëfi caaxaan yooyu nga xamante ne nii min waxi shaytaan waaw loolu ci waxu shaytaan yi nga xam ne yuuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghuruuraa ñu foog ne lu rafet la waaw waaye on va faire de la discrimination positive voilà mooy léegi Eh? dañuy favoriser jigéen ñi ci kaw góor ñi voilà parce que góor ñi yàgg nañoo nekk di yokk affaire yi léegi nag comme ça affaire bi du lool loolu dañu lislaam loolu waxu ku xamul dara la jàpp ne mu ngi wax dara loolu en démocratie ngay dégg façon yooyu ci ñoom démocratie ngay dégg ñuy wax lu mel noonu waaye hada laysa bi shay kon nag <clears throat> suñu la taalib bii mooy gis nga baabu tawqiiril ulama wekk boroom xam-xam yeeg ñu mag ñi wal kibaar wa ahlil fadl ko deful sawaay amoo cër ci tool bi waaw moo tax yonent bi saa saa am ne laysa minna mooy nekkul ci suñu hadiyu waaw nekkul ne waa ji danaan yéeféer la déedéet yéeféer waaw mooy parce que bu nee bokkoo ci man lool xam nga nit ki nga xam ne noonu la mel day am lu mu jur sa xol yow ku yonent bi saa saa am ne yow bokkoo ci man sa waay boo dee nit wallahi loolu war na laa waaw war na nekk nga daaw jajju génn ci loolu mu ne la looloo tax bokkoo ci man nga génn ci nu mu gën a gaawee waaw waaw li zajri war radaa waaw bu ko defee doo too ko defati nga tuub te ña nga war a réparer ci ñoom tooñoon leen nga dem réparer leen waaw waaw alhamdulillah am na ñoo xam ne ay ay kii lañ mooy ñoom fu ñu gis ab jigéen pour ñoom kii lu dara ah jigéen ñun góor ma tu moom noonu buñ yooyu la bu gisee ku mu mat jàpp na kii lu dara bu gisee ku ko pële alal na mooy noonu façon yu mel noonu feebar yi gën a ko jàpp na ne moom ci boppam dafa seexlu gaa yi bokk la ñoom ba pare nag te noonu la leen di nappaajee wan leen ne du ngeen dara vous êtes des moins que rien wal iyaadu billah yeneen tuwaay saa saa ne képp ku dul yërëm gone yi bokk nekkoo ci ñun nekkoo ci li ma fi tëral li ma fi teg ci sama hëj yu nekkoo ci sori nga sama yoon tekkiwul na doo julli waaye ah, attention ku yeneen may saa saamu setti ci boppam ne bokkoo ci man jàllal demanam eh, loolu loolu moom tiitloo na tuutloo na ku ku ku yeewu waaw waaye wa yaarif sharafa kabirina waaw muy reconnaître li nga xamante ne mooy hein euh, euh, hein mooy teraagaay suñu mag ñi waaw li leen borom bi defal mage giñ mage liñ doon wax sànq nga xoolee expérience boobu ak kër ñii sûrement defal nañ yàlla loo xam ne man xaajuma koo def waaw xaajuma koo def te tax yàlla téye leen fi mooy ñii waaw ci yiw bi ñu ne la même bu dee ne ci biti nii li ma gis lu safaanoo la ñuy def lii mooy li ma borom bi wan ngir ixtibaar ma ngir daal di may tester daal di may euh, seet est lii bu ma wan ci man ci moom day tax ma ma doyadal ko te bu boobaa man am na ay ayib ëpp ay yosam yoo xam ne borom baa bu ko nëbbal te ku nekk bëgg nga say ayib sa borom daal di lay suturaal kon nag wekk ko màggal ko comme hadis bi ñu génnoon bokk na ci màggal borom bi. teral ki nga xam ne borom bi jaaw la bu jullit waaw kon képp koo xam ne reconnaître sharafa kabirina wala xaqa kabirina seen xaq nga koy piétiner doo ko respecter di ñaawi jëme ci ñoom moo xam ne sa baay la moo xam sa nday la moo xam koo xamante ne nii du sa baay du sa ndey waaye mag la nga koy ñaawe jëme ci moom li ñu waxoon police bi moo doom bi tamit góor ak jigéen ngay ñaawe sa yaay moom moom moo gën graw moo gën a gis nañu ci wàllu wow gisoon nañ ko waaw yow xuquq li la ciy fekk ñaawi jëmee ci sa waajur bu bu moo gën a dee garab waaw bu moo gën a dee garab ba yonent may saasaam ne laa yadxulul jannata qati'a du dugg ajjana koo xam ne day mbokk mbokk mi waaw allahu akbar waaw li ñaawi jëmee ci say waajur ñaawi jëmee ci say mag ñi nga xam ne ñoo la mag waaw parce rek borom bi yow seen biir walla famille nombreuse ñeen wala yooy borom bi yow la ci def nga am alal nga ñëw weboo ci kenn parce que alal ji nga yor mag ñi tamit jàppale la paa yi fa nekk di nga xam ne dërëm kese la ñuy xool di bëgg laa teg ci kaw say mag ak yooyu nga bañ yaa war a bañ xam sa bopp voilà xam ne lu ma am am am am ñii ñooy samay kilifa du ma leen jiitu nag parce que maa am alal ndax gis na bu suba bu ma ko ñàkkee gaa yi ma doon wax di ma di ma di ma fuuyal di di ma puus seen bopp ñooy may njëkk bàyyi ndax liñ ma topploon mooy àll waaw kon nag yooyu waru la tax nit deew waaw inna al insana la yatra an ra'ahu istaghna boo dee julli nag war ngaa fóot sa bopp ci yooyu nit ki di ko gis mu beew boo ko gisee mu commencé ami koppar am dara ay mbiram di dox mu jàpp ne moom dundu gaay ay weñ gu xomaak moom nag dundam mooy woor mooy jamaa wal iyaadu billah a'aadana allahu min hada al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu mu dekk bale mooy hadis numéro trois cent cinquante six allahu akbar allahu akbar mu wa an Maymuun ibn Abi Shabiib rahimahullahu ta'aala anna Aa'ishata radiyallahu ta'aala anhaa marra bihaa saa'il fa'atatuhu kisra wa marra bihaa rajulun alayhi thiyaabun wa hay'a fa'aq'adathu fa'akala faqiila lahaa fii dhaalika faqaalat qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam anzilu nnaasa manaazilahum rawaahu abu daawuud rahimahullah laakin qaala maymuun lam yud maymuun lam yudrik aayisha radiyallahu anha waqad zakara waqad zakarahu muslimun fi awwali sahiihihi ta'liiqan faqaala wa dhukira an aayishata radiyallahu anha annahaa qaalat amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an nunzila an-naasa manaazilahum wa zakarahu al-haakim abu abdillahi fi kitaabihi ma'rifatu uluumi al-hadiis wa qaala huwa hadiisun sahiih kon mu ngi noonu mu ne al-imaamu al-haafidu an-nawawi mu daal lañu ciy tegal beneen hadiis muy hadith numéro trois cent cinquante six ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn mu ne waan Maymun ibn Abi Shabib mu ne mu ngi jële ci ki nga xam ne mooy Maymun ibn Abi Shabib di doomi Abi Shabib rahimahullahu taala anna Aishata kana sayyidatu Aisha bint Siddiqi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ah nee na ci sayyidatu Aisha la ko jële mu ne sayyidatu Aisha daal nee na ñu <laughs> ñëw ci affaire boobu mu ne anna Aisha kana sayyidatu Aisha di nettali mbiru sayyidatu Aisha mu ne marra biha dafa am aji koo xam ne da doon laaj ku ko romb waaw daa am ku ko romb fekk da doon laaj mooy euh, doon euh, laaj ngir ñu defal ko ay xéewal jox ko waaw ku doon yalwaan ah fa atatu kisra mu jox ko dogu mburu waaw mu jël dogu mburu ah qit'atun min xubz daal di koy jox wa marra biha rajul waa jooju dem léegi beneen waay romb ko alayhi siyaabun wa hay'a koo xam ne nag mooy alayhi siyaab mooy sol na yére mooy yére yam sol boo gisee xam ne kii yére yu baax la sol wa hay'a am benn allure loo xam ne day wan ne waa ji moom ah am naa boroom kilifa la wala boroom al boroom kii la boroom dayo la waaw fa aq'adathu sayyidatu Aisha bi mu ko rombee mu toog loo ko mooy mu mu ne ko mu mën na toog ak si léegi ba pare teral ko fa akala waa ji lekk mu teral ko ci ay lekk waa ji lekk fa la léegi affaire boobu nag ña nga xam ne ñoo fa newoon voilà tekkiwul ne mu ñoom ñaar kese fa ne woon moom moo la gën a xam ne loolu daa xaram <laughs> waaw yéeg ak koo xam ne du ko armaa la fa qiila léegi nag ñun ñi nga xamante ne ñoo fa ne woon di seetlu affaire bi fa qiila laha fii daalika mooy ñi seetlu ñaari seen yi fa qiila laha ñu wax ko fii daalika te tamit kii sax korom bu nii mën na nekk que ne lu mahramam la woon waaye daal am na ñu ko fekk woon ñu fekkoon affaire bi ba seetlu affaire boobu wax ko nag ne ko ah, mooy def bi daal. seetlu affaire bi waaw am na de ku fi njëkk romb sang bi koo xam ne moom daanaka bi mu laajee mburu nga ko jox kii moom keneen ñëw ak yéreem sol koom ni mu kiiwee amaana ka njëkk kii mooy yére yi taxu ko woon a demee noonu ba pare daa laaj da yàlla mu jox ko dogu mburu kii nag ñëw nga nga ne ko mu agsi ba pare mu toog nga nga teral ko mu lekk ñu wax ko ci lool fa qaala fa qaalat mu ne leen qaala rasulullah mu ne leen dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee anzilu naasa manazilahum nee na leen nit ñi manazilahum seen wàccuwaay waaw ku nekk wàcce leen ko traiter selon rang bi mu am traiter les gens selon leur rang traiter les selon leur rang anzilu manazilahum mu ne Abu Dawud hadith bii de imam Abu Dawud as-Sijistani moo ko solo lakin waaye qaala imam Abu Dawud bi mu ko solo yo pare lii la ci teg mu ne Maymuun gis nga Maymuun mi nga xam ne wa an Maymuun ibn Abi Shabiib la la wax rahimahullah dinañ ci ñëw ci taxriij bi mu ne Maymuun mii de rahimahullah lam yudrik Aysa jotewul sayyidatu Aysa moo jotewu ko kon dalaa bëgg am na rupture mooy am na koo xam ne moom la jële xadiis bi te tudd ko kon parce jotewu ko mooy te boobu amul téléphone amul ginu ma leen koo xam amul dara amul dara te mooy koo gisul moom naan diw nee daa fekk am na ko la ko nettal te comme ko waxul kooku kooku mën naa nekk ku woor mën naa nekk ku bañ a kon loolu la bëgg a wax kon mooy xadiis bi daal da mooy am na brib am na dog-dog bu am diggante euh, Maymun ibn Abi Shabib ak sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne loolu la imaam Abu Dawud wax mu ne waaye xadiis bi waqad zakarahu muslimun fi awwali saxiix mu ne imaam muslim tudd na ko ci am bi yàgg nañ ko wax ne euh, lii xadiis bi ci njaal beenu saxee bi mooy ci muqaddima bi ci introduction ta'liqan loo xam ne mooy moom am mooy waxul ci kan la ko jëlee directement daa ñëw rek new loolu mooy ta'liq mooy loo xam da nga koo lonk da ngay wax koo xam ne yow jote woo ko juddoo mooy eh, nu mu tudd eh, genre ci wàllu irsal ci façon irsal yi la bokk mooy yónni ab hadis lonk ko ne diw nee na te yow kooku jotewu ko ka nga ne wax na dund la yow te mënoo jëlee ci moom directement léegi loolu lay wax tànlib gis ko ci riwaay imaamul Buxaari xadiisam biñ gisoon eh, ci jataay bii ñu génn ah yaa ngi koy fàttaliku man na ah non man nag fàttaliku ma ko ah. la mais mooy waan ibnu Umar anna nabi sallallahu alayhi wasallam qaala araani fil manaami atasawwaku bi siwaakin fa jaa'anii rajulaani ahaduhumaa akbaru minal aaxar fa naawaltu siwaaka al-asghar fa qiila lii kabbir fa dafa'tu ilal akbar minhaa rawaahu muslim musnadan wa rawaahu al-Buxaari ta'liiqan waxoon nañ foofu taaliq lu ñu lonku nga xam ne imaamul Buxaari sëriñ bi mu ko jëlee directement tudd ko mooy daa ñëw rek ne diw nee na wala bu sëte ñoo xam ne nee na voilà yu mel noonu la mooy imaam Muslim noonu la ko sole te lii la wax dane imaam Muslim noonu la ko waxee dane wa ana wa dhukira tudd nañu an Aysata jële ci sayyidatu Aysha radiyallahu anha anna qaalat nee na amarana digal nañu rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an ñuy wàcce an naasa nit ñi manazilahum seen wàccuwaay wa zakarahu mu ne te hadis bii nag tudd na ko alxakim di abu abdillah alxakim an-naysaburi fi kitaabihi ci téereem boobu ma'rifati ulum al-hadis téere bu am solo di wax ci wàllu xam-xamu hadis yi ah eh, dana ko gëj xool sax ngi <laughs> fee tegu wa la boo xam ne sahihun bu wér la voilà bi. léegi imaam Abu Dawud nañ ñëw ci loolu pare après ñëw lijjanti affaire bi imaam Abu Dawud moom solo xadis bi jokkaloowul mooy xadis bi wérul rek léegi al imaam Abu Dawud kon imaam Muslim après moo ko tudd mais imaam Abu Dawud moo ko solo nii mën nañ ne bi rawaaw imaam Abu Dawud musnadan wa rawaaw Muslim euh, Muslim ta'liqa comme ni waxoon fee ci riwaay xadis euh, biñ jógoon sànq bu imaam Ibn Umar bi kon mu ne ci abu awwalu kitaabul adab baabun fi tanziilin naasi moom moom. xadis bi ak xadis biñ njëkk a gis tey ñoom ñoo bu euh, Seydina Abu Musa al-Ash'ari ñoom ñoo bokk fu ñu ne Sayyidatu Aisha xadis Sayyidatu Aisha bii la njëkk a indi door cee teg xadis Sayyidatu Seydina Abu Musa biñ njëkk a gis tey xadis trois cent cinquante trois inna min ijlalillahi ta'ala ikrami li shaybati al-muslim wana al-imam Abu Dawud foofu la ko indi mu ne haddathana Yahya ibn Isma'il wa ibn Abi Khalaf mu nekk ñu nettali mooy Yahya ibn Isma'il di Yahya ibn Isma'il Abu Zakariya al-Wasiti rahimahullah wa ibn Abi Khalaf di Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Khalaf Muhammad as-Sulami Abu Abdillah rahimahullah al-Baghdadi rahimahullah anna Yahya ibn al-Yaman mu ne Yahya ibn ibn Yaman dañuy wax ibn Yaman di wax ibnul Yaman ah ñaar yëpp dañ koy wax al-Ajli al-Kufi Abu Zakariya rahimahullah Eh, eh, eh, moom de axbarahum moo leen xabaare an Sufyaan muy jële ci Sufyaan di ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri Abu Abdillah al-Kuufi rahmatullah alayhima an Habiib ibn Abi Saabit mu jële ko ci Habiib ibn Abi Saabit de Habiib ibn Abi Saabit Qays ibn Diinaar Abu Yahya al-Kuufi al-A'war rahimahullahu ta'aala an Maymuun ibn Abi Shabiib moom moo ko jële ci Maymuun ibn Abi Shabiib ar-Ribaa'i Abu Nasr rahimahullahu ta'aala al-Kuufi an Aysata alayhi assalam noonu lañ ci bind anna aisata alayhi assalam marra biha sa'ilun fa'atathu kisra wa marra biha rajulun alayhi thiyabun wa hay'atun fa'aqatathu fakal faqila laha fi dhalik faqalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anzilu an-nasa manazilahum qala abu dawud wa hadithu yahya mukhtasar qala abu dawud maymunun lam yudrik aisha mu ngi noon lii la imam an-nawawi wax rahimahullah ne may imaam Abu Daawud nee na xadiisu Yaxya bii man Yaxya ne ku Yaxya mu Yaxya ibn Ismaayil rahmatullah alayhi min jële xadiis bi moom sëriñam mu ne muxtasar dañ koo tënk waaye qaala Abu Daawud mu tekki ne Maymun lam yudrik Aysa moom la imaam an-Nawawi woon ah imaam Abu Daawud de nee na ñu ko soloowee nee na laakin qaala Maymun lam yudrik Aysa mooy Maymun joteewul ak Aysa léegi kanta anna Aysa alayha salaam waaw Aïshatu alayha salaam loolu est-ce dañ naan la ça se mais sauf que en jargon en général boroom xam-xam yi waa ahlu sunna wal daa am loo xam ne lool lañu mooy aada woo def mooy seen sunna mooy bu dee boroom bi tabaaraka wa taala lii la azza wa jalla euh, du loo xam dañ naan nag ku ko wax def nga bàkkaar déedéet azza màgg na wa jalla euh, azza tedd na wa jalla ta màgg na loolu yàlla lañ ko lañ ko réserver buñ ne subhanahu wa ta'ala wala azza wa jalla allah tabaraka wa taala ah, suñu boroom rabbuna tabaraka wa taala wala azza wa jalla est ce que yonent bi alay si azza na te waaye ci wàllu euh, euh, terminologie ak nga xam ne moom lañ aadawoo di wax boroom xam-xam yi mooy loolu dañ koo réserver borom bi waaw azza wa jalla waaye ku rewoon Seydina Muhammad azza wa moo wax nga loo xam ne loolu du sunnaay boroom xam-xam yi voilà voilà loolu du sunnaay boroom xam-xam yi moo tax am na wax yoo xamante ne nii loolu la mooy lool pour boroom bi la pourtant azza wa jalla waaye loolu c'est réservé pour Allah waaye buñ nee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ak yonent yi alayhimu salaatu wassalaam lañ leen réservé waaw loolu pour yonent yi mais tekkiwul ne bu ma waxee ne Seydina Abu Bakar ma ne alayhi lool du loo xam ne dañ naan def naa bàkkaar mais li gën a dëppoo kii mooy ñu wax radiyallahu anhu saxaaba yi lañ naan radiyallahu anhu am na rek lenn ci ñoom yoo xamante ni dañ leen di wax boo gisee ñu bari comme Seydina Ali Sayyidatu Fatima ak ñooñ ak ñoom Sayyidatu Aisha ñu leen léeg nga dégg ñu naan leen alayhi salaam waaw ñu leen alayhi salaam mais li ëpp daal bu dee saxaaba radiyallahu anhum lañ leen di wax voilà wala waa ahlu bayt lu bari da ngay gis ñenn ñi di leen wax ah, alayhi salaam loolu rawatina ci siit yi mais tekkiwul ne euh, waa ahlu sunna dañ koy wax comme ni nga gisee nii dañ léeg am nañu ko ciy def mais li nga xam ne mooy li nga xam ne ñoom loolu la ñu xam te lool lañ bari lu ñuy def te loolu lañ gis boroom xam-xam yi di ko doxale mooy lii ñu la wax azza wa jalla pour yàlla alayhi salaam sallallahu alayhi wa sallam pour yonent yi alayhim salaatu wassalaam ak alayhim salaatu wassalaam ah alayhim alayhim salawatullahi wa salaamuhu bu dee saxaaba radiyallahu anhu bu dee ñi nga xam ne ñoo ñëw seen ginnaaw rahimahullah léeg-léeg nag radiyallahu anhu ñu wax ko ñoo xamante ne nii du ñuy saxaaba waaye dañoo nekk ñu màgg màgg comme asaabirul awliya comme ñoom al imaamu Shafi'i imaamu Malik ah ñoom al imaam Abdul Qadir al Jilani al Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu anhu ah léeg-léeg nga gis ñu wax ñooñu. pourtant genre boo borom xam-xam yi ñooñu ñii ñu la cité rek rahimahullah la ñu wax mais bu ñu nee leen radiyallahu anhu ñoom al imam Abu Hanifa parce que dañoo dañoo dañoo qantara dañoo nekk foo xamante ne dañoo kawe waaw loolu la waaye. Eh, loolu ku ne rahimahullah ne la saa lu tax mu naan imaam Abu Hanifa rahimahullah ñàkkub yar imaam Malik rahimahullah imaam Cheikh Ahmad Tidiane rahimahullah ci yow ñàkkub yar dañ naan noonu ñàkkub yar <laughs> daa topp jargon boroom xam-xam yi <laughs> te loolu <laughs> dara taw ci voilà loolu mooy li nga xam ne ñoom loolu lañ radiyallahu anhu nag duñ ñu ko wax n'importe qui ah ci ñeneen ñi à part saxaaba yi du ko tëb rek ne la radiyallahu anhu non kooku il mooy koo xamante ni moom ak ak kiiwam dafa dafa dafa unanimité presque voilà <laughs> voilà dafa nekk unanimité xam nga wax waxee euh, gars yi ñu ne la non waaye yow unanimité fan waaye yow saa yi ñun dara fii mais ñooñu mooy yow dañ naan la yow de toute façon tu ne comptes bu ñuy wax di wax avis médecins yi wala les en médecine ñi nga xam ne ñooy xool eh, eh, eh, ARN messager yi yooyu ñooñu di ci wax di ko gëstu yow nga nekk fee amoo sax. yow kenn jëlu la médecine sax newoo fa yaa nga lettre sawaay <laughs> naan waaye lu tax ñu naan ñi gaay ay docteur ay kii dañ naan la yow de toute façon yow sa parole gis nga ci wet gi fee moo ñu ëppal wax ji sa wax ji tekkiwul dara bu yeboo nga noppi waaw moo gën ci yow réserver sa salive yi ci lu baax moo gën ngay wax parce que say wax yow tu tu ne comptes pas <laughs> boo fi kaasee ñii ñu la tuddal naan la yow de toute façon sa wax ça compte pas